an-Nawawiyu ad-Dimashqiyu ash-Shafi'iyu rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi Riyaadu as-Saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin ala nabiyyinaa wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baab ar-raabi'a ashar wa an ibni mas'uudin radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala halaka al-mutanatti'uun qaalahaa salaasa rawaahu muslimun rahimahullah wal-mutanatti'uun al-muta'ammiquun al-mushaddiduun fi ghayri mawdi'i at-tashdiid almutanatti'uuna almuta'ammiquuna almushaddiduuna fi ghayri mawdi'i tashdiid kon al imaamu alxaafidu nawawi rahimahullahu ta'aala eh, ñu nekk ci garab gi nga xam ne mooy fukkeel bi ak ñeent quatorzième chapitre quatorze ci téere bi ba léegi walillahi alhamdu wal minna nga xam ne ci toolu nit ñu sell ñi na radiyallahu anhum wa ja'alana allahu minhum fi nga xam ne ci lay ñuy leerale di ñu présenter garab gii ci tool bi muy al iqtisaadu fil ibaada di jublu ci jaamu yàlla yi la gën a mëdd na nga xamante ne mooy la gën a dugg doomu nekk diggante ak ëppal aku gàttañlu eh? ndax gàttañlu moom mooy koo xam ne day tàyyeel ci jaamu yàlla yi loolu beneen problème la waaw nga xam ne moom danaan doo man daal naa yem xam nga yenn yi kenn du na ko liñ def baaxul de ne man daal sawaay lu dul farata du ma ci ne gis nga boo ci boo melee noonu bu yàggee en yow yooyu noonu ci boppam danga nga koy soofantal après waaw <laughs> voilà moo tax iklafu min al a'mali ma waaw yéen daal gaar bàjjoo leen ci jëf yi jëf yu yi ginnaaw farata yi loo xamante ne di ngeen ko attan même bu dee ñaari ràkka li ñu waxoon ñetti fan par weer wala sax bu lool baree ci yow même nga ne man ñetti fan ci deux mois yu nekk loolu sax moo gën zéro waaw moo gën dara <laughs> kon nag mu ngi noonu léegi kon eh, ci jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ hadiisu sayna anas xaadimu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam wa radiyallahu an saydina anas li muy wax ñetti ñooñu nga xam ne ñëwoon ci kër soxnaa yonente bi alayhi salaatu salaam di laaj Eh, eh, nan lay jaamoo yàlla doon laaj ana nan lay jaamoo yàlla ñu xabaar leen ko ñu mel ni daal mbir yi dañoo jàpp ne fa tuuti ndax yonent ba ne saa saa moom tollu la waaw anta ñun ñi nga xamante ne ci bàkkaar lañu dëkk waaw ñun moom dañoo war a def lépp mu xamal la déedéet déedéet du loolu mbir yi nag <laughs> du xamaas sa kese du xamaas di jaay fuggu ak yooyu kese déedéet mu leeralal leen léegi nag ci buntu boobu eh, ba léegi bunt bi ñu nekk nii muy indi hadith numéro cent quarante quatre ah mu ne wa an ibn Mas'ud téeméer ak ñeent fukk ñeent mu ne wa an ibn Mas'ud hadith bi mu ngi koy jële ci ibn Mas'ud ma Abdallah ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu hmm? ah, mu ne anna nabiyya kene yonent bi de sallallahu alayhi wa sallam neena abu abdirrahman qaala neena halaka almutanatti'un halaka almutanatti'un halaka almutanatti'un noonu la ko yonent bi alayhi salaatu salaam wax mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam dane halaka almutanatti'un ci nga xam ne ñooy teengal waaw di taral affaire yi di taral mbir yi waaw ñooñu de daal di nañuy alko moo tax al imaamu Nawawi rahimahullah mu ne al mutamattu qaalaha waaw halaka alkuna al hmm? mutanatti'un waaw perte nañu mu ne ñooñu al ci suuf mu firi baat ba comme ni mu waxoon ne dina firi yenn baat yi mu ne al al mutanatti'un baab boobu ngeen dégg ci xadis bi nag mooy al muta'ammiquun al mushaddiduun fi ghayri mawdi' at tashdid mooy ñi nga xam ne al muta'ammiquun dañuy xóotal waaw di waaye al mushaddiduun di taral affaire waaw fi ghayri mawdi' at tashdid ci koo xam ne du bërëbu taral waaw ndax am na koo xam ne bërëbu taral la ah oui mais ñoo maa xalaat <laughs> boo ñëwee ci. <laughs> parabolu conducteur bi dawalkatu oto bi waaye koo xamante ne sawaay moom day accélérer foo xam ne kenn waru faa accélérer li muy def yow nga nekk en en sawaay agglomération sawaay agglomération xam nga ne mënoo fay mënoo fa nekk di daw quatre ah, ah, ah, agglomération mooy ci biir dëkk bi rek comme bu ñu biir Ndakaaru pas ci autoroute yi de comme ngay jaar biir Médina di dawal di jaar Médina bu dee xam nga côté yooyu face de l'orme hein wala point E wala yooyu noonu wala nga ñëw euh, euh, tarif yëmbal bi yooyu noonu doo fa nekk sa waaye di daw di daw quatre-vingt-dix non ak loo moom cinquante la ko gaa yi doon def mais léegi sax ak ville sur France lu bari trente kilomètres heure la ñuy def léegi waaw priorité trente kilomètres heure ba mu des yenn grande axe yi axe yu rëy waaw grands axes yi bu dul loolu moom gars ay trente kilomètres mooy war ko dépasser waaw ki nga xam ne nag day nekk foo xam ne moom trente lañ fa war a daw di daw cent kooku kooku loolu <laughs> loolu ci wàllu jaamu yàlla yi doo am waaw daw boo xam ne kenn waxu la nga taral fa ngay taral waaw di accélérer nit ñi yonent bay saa saa ne gaa yi alku nañu de waaw walla mu ne almuta almuta almuta'ammiquuna moo ñii xóotal waaw di taral waaw fii ghayri mawdi' at-tashdid koo xam ne du jamonoy taral dëgg la nga ne ma waaw fan mooy jamonoy taral ci l'islam bi par exemple man la par exemple bu amee ah xare amee moom sawaay le fait nga war a génn waaye nit jël sa alal parce que dañoo war a participer comme la xewoon tabu joxe alal boobu moom lu max loo ci am defal waaw te tamit boo demee mooy sa bakkan ngay jaay amul ay nekk ci deuxième yoon ak kii de lépp foofu moom dañoo loo am ci effort defal waaw mais bu dee yii ay da ngay naafi la guddi da ngay woor wooru gàttañ loo ak gàtta nga <laughs> loolu saa mu ñuy bay wax mu boobu rek am kii <laughs> waaw ay boo xam ne kooru naafi la wala yu mel noonu yow def ci ndànk boo fi nekkee ñu ne nga dégg dem benn conférence ñuy wax gëneelu koor ah ak yooyu léegi yow daal nga jël benn kii rek ay wax léegi moom man moom saway ni may def woor benn bés dox benn bés woor benn bés dox benn bés di def ah nga commencé def dem ba ci biir sawaay manoo ko nga bàyyi koor gi yépp doo yow kenn bi koor sax mel ni foo fu moom fu ñu tuddee koor daa mel ni sa sa sa sa sa yaram wi di di di kii ko teg parce que yaa ko teg yaa ngi door a ñëw nga ñëw rek commencé lool dégg ñuy wax gëneelu julli guddi rek ah kaanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashaari hum yastaghfirun loolu borom bi di leen tagge nga ñëw yow ñu ne pirip nga julli jee rek départ commencé naafila tey utali fajar suba bi nga defaat ko mais après kooku lu muy def non seulement day bàyyi lépp bu mayul fajar sax dootu ko julleeti waaw allahu akbar loolu lan moo ko teg ci loolu parce que dafay taral ci foo xam ne du mawdon taral du jamonoy taral di taral waaw faqra'u ma tayassara minhu gisoon nañ fa taaba aleykum borom bi xam na ne annakum lan toxsu la ah yéen ah inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifa min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-layla wan-nahara 'alima an lan tuhsuhu fa taaba aleykum kon nag faqra'u ma tayassara min al-qur'an gisoon nañ ko fan yow nga ne yow doo doo jàngale tayassara quoi yow moom il faut ngay yokk ci parce que yow moom da ngaa ci sawar ba déedéet loolu boo ko defee <laughs> da ngay de waaw ñooñu ñooy ñi nga xam ne parce que après non seulement du yem ci bàyyi ke kese mais da ciy jële benn déggu loolu mooy mu loolu mooy mooy danger mbir mi mooy jaamu yàlla ci boppam mu waroon a am benn guu càkka xalaawatul nga xam ne ku ko mos sëy ko zaqa xalaawatul iman dinañ ko gis ci biir ah, insha allah loolu noonu moom da ciy jóge benn amertume lay am mais mu yemoon ci amertume kese sax loolu sax garaw mais benn diggu waaw moom bu ñu naan jaamu yàlla jooju a sànjaafu <laughs> far affaire ko mu not yàlla jot ci boppam fu mu ko déggati day mel ni ay an ay am ay anticorps riñee ko bu dégg ko rek dootul nangooti mooy mbir mi daal euh, da koy bañ da koy repousser waaw mu yóbbu ko ba ci farata yi sax yi jëm ci jaamu yàlla joojee bu doon julli la julli day commencer am ci benn genre dégo waaw affaire bi daal bu ko neex bu koy def daal ndax saa su ne saa bu yàlla akbar wala mu war def da koy fàttali yii expérience am noonu lay continuer ba mujj sax boo mooy mu bàyyi lépp kooku kay alkool halakal mutanastuun yeneen tubaab yi saa saa wax ko ñetti yoon qaalaha wax na ko salaasa ñetti yoon. mu ne rawaahu solo na ko muslim al imaamu muslim ibn al hajjaaj mu ngi ko indi ci kitaabul ilmi baabun halakal mutanatti'uun haddasanaa abuu bakr ibn abii shaybata qaala haddasanaa Hafs ibn Ghiyaas wa Yahyaa ibn Sa'iid an Ibn Jurayj an Salmaan an Sulaymaan an Sulaymaan ibn Atiiq an Talq ibn Habiib an Talq ibn Habiib an al-Ahnaf ibn Qays an Abdillah ibn Mas'uud radiyallaahu anhu annahu qaala qaala rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam halaka al-mutanatti'uun qaalahaa salaasa est-ce que ñoom rekk ko solo déedéet Euh, foofule ci al-Minhaj foofu al euh, euh, Imaam an-Nawawi xam nga fi wax na ne al-mutanatti'un al-muta'ammiqun al-mushaddidun fi ghayri maw'id tashdid fële da ne al-muta'ammiqun al-ghalibun al al-muta'ammiqun al-ghalun ñi ëppal al-mujawizun al-hudud fi aqwalihim wa af'alihim am dañuy dépasser les bornes non seulement ci seeni wax jàpp nañ ci diine lañ nekk di wax nee nañ lu baax la ñuy wax mais dañ ciy jéggi dayo ci niñ koy waxe ak sax la ñuy wax. wa af'ali ak seeni jëf voilà <laughs> loolu est-ce que ñoom moom kese ko solo déedéet waaye sëriñam dal imaamu ahmadu ibnu muhammad ibnu hanbal rahmatullahi alayhi andi na ko ci musnad abdullah ibnu mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wa arda na ko noon taalibeem beneen taalibeem imaam muslim taalibe imaam ahmad la waaye beneen taalibeem bu imaam abu dawud moom itam solo na ko ci awwalu kitaabi awwalu kitaabi sunna baabun fi luzuumi sunna mu ne haddasanaa Musaddadun qaala haddasanaa Yahyaa an Ibn Jurayj qaala haddasanii Sulaymaan gis nga Ibn Jurayj Sulaymaan yaani ibn Atiiq an Talq ibn Habiib an al-Ahnaf ibn Qays an Abdillaah ibn Mas'uud radiyallaahu anhu an an-nabiyyi sallallaahu alayhi wa sallam annahu qaala alaa halaka al-mutanatti'uun salaasa marraat voilà foofu mu ne alaa alaa ñëw ngeen ma yëgal leen halaka alku na al-mutanatti'uun ñuy tara waaw di ëppal di dépasser les bornes ci seeni wax ak seeni jëf ñooñu moom alku nañu kon nag ñu jàll al imaam an-Nawawi rahimahullahu ta'aala mu ñuy indil beneen xadiis boo xamante ne nii ba léegi. Eh, ci buntu bi nga xamante ne ni moom la ñu nekk mu ne muy hadith numéro cent quarante cinq wa an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala inna ad-dina yusr wa lan yushadda ad-dinu illa ghalabahu fasaddidu wa qaaribu wa abshiru wasta'iinu bilghadwati warrawhati wa shay'in min ad-dulja rawaahu al-Buxaari rahimahullah wa fii riwaaya wa fii riwaayatin lahu saddidu wa qaaribu waghdu wa ruuhu wa shay'un min ad-dulja al-qasda al-qasda tablughu qawluhu ad-diin huwa marfuu'un 'alaa maa lam yusamma faa'iluhu wa ruwiya mansuuban wa ruwiya lan yushaadda ad-diina ahadun wa qawluhu wa ruwiya lan yushaadda ad-diina ahad wa ruwiya lan yushaadda ad-diina ahad wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam illaa galabahu ay galabahu ad-diin wa ajaza zaalika al-mushaaddu an muqaawamati ad-diin li kasrati turuqihi wal-ghadwatu sayru awwali an-nahaar war-rawhu aaxiru an-nahaar wad-dulja aaxiru al-layl wa haadha isti'aaratun wa tamthiil wa ma'naa ista'iinu ala taa'ati llahi azza wa jalla bil a'maali fi waqti nashaatikum wa faraaghi quluubikum bihaysu tastalidduuna al-ibaadata wa laa tashamuun wa tablughuuna maqsuudakum kamaa anna al-musaafira al-haadiqa yasiiru fi haadihi al-awqaat wa yastariih ويستريح هو وجابته في غيرها فيصل المقصود بغير تعب والله أعلم kon al imaamu Nawawi rahimahullah mu teg ci xadis numéro 144 non 145 144 mooy biñ jóge téeméer ak ñeent fukk ak juróom mu ne wa an abi Hurayra mu ngi koy jële ci sayyidina wa mawlana hafizu sahabati ad-Dawsi Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu mu ne an nabi muy jële ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallama annahu qaala mu ne neena mu ne de yonente bi sallallahu alayhi wa sallama neena mu ne qa inna diina yusr inna diina gis nga diine ji l'islam ji hein hein gis ngeen sama dundin wii ma borom bi teg te wax ma ma ma gindi leen gis ngeen mode bii bii ma borom bi teg yusrun dafa yomb wallahi mooy alxanafiya as-samha waaw ni mu ko waxee dañ ma yónni bi xanafiyati samha waaw yoon wi nga xam ne dafa jéng lépp lu dul borom bi jublu ci borom bi yomb nag wallahi ndax borom bi waxul inna gisoon nañ ko fi borom bi li mu leen nammal mooy la al yusra gis nañ ko bi ñuy ubbi laay yuridu llahu bikum al yusra wala wala yuridu bikum al wallahi borom bi li mu namm pour yéen suuratul baqara bi deuxième aaya bi mu indi woon fii ci njaal benn bunt bii ñu ne garab gu sell gii ñu ne borom bi ne nammul borom bi ne nammul ci yéen lu dul borom bi lim namm ci yéen mooy ak yombu yomb waaye yam nammul ci yéen ay jafeñ-jafeñ allah mu ne kon inna diina yusr gis nga kon sama dundin wii sama hadiyu bii a ah, yusrun dafa yomb de wala yushadda diinu kenn nag du taral diine ji mooy maalam yusamma fa'ilu moo tax al imam an-Nawawi mu ne qawluhu ad mooy def ko diinu te diina wala yushadda diinu mu ne loolu noonu maalam dañ koo def huwa marfu'un ala maalam yusamma fa'iluhu mooy dañ koo maas damma mooy marfu' wala ad-diinu ah ci kaw maalam yusamma fa'iluhu mooy loo xam ne euh, euh, euh, majhul la mooy kan moo ko def yushadda fi'lu majhul la mooy fa fi'l boo xam ne dañ koo conjugué ci majhul mooy xamuñu ki def waaw léegi ak diinu bu boobaa ah la yushad diinu voilà moo tax mu ne ci loo xam ne tudduñu ko def tan la mu ne waaye war wuya mansuuban soloo nañ ko ci yoo xam ne mansuuban la mooy wala yushad ak diina te boobu mooy euh, fa'il bi mooy taqdiruhu huwa nekku fi wala yusadda ahadun huwa ko kenn du sànjaafu yenu diine ji mu ne waa ruya lan yushadda diina ahad te ñëw na ci riwaaya yi lan yushadda diina kenn du taral sànjaaf ah ad diina sama dundin wii sama diine ji tànn ca la jàppandi ca moom mu koy def ginnaaw farata yi muy muy tegoo loo xam ne attanu ko lu diis ahadun kenn mu ne nag ñuñ delloo mu ne illaa galaba yeneen tubaab saa saa mawlaana ibn Mas'ud ibn Abu Hurayra mu ne wala yushadda diinu illaa galaba kon leeral na foofu am na wala yu diina illaa na wala yushadda diina ahadun illaa galaba lu dul mu noot ku koy noot imaamu Nawawi rahimahullah mu ne wa qawluhu sallallahu alayhi wa ghalaba ay ghalabahu diin mooy dundin yu seetlu yi te te day far noot waa ji parce que jëlu ci lu doy xanaa am malade bi sax bu ñëwee ñu ñoo ko yow médecin bi ne ko yow hmm, lii la dal de deel jël euh, benn comprimé benn doom booy ndékki ak bo benn booy añ benn booy reer moom mu ne ah médecin bi daal daa desee tabe ci ci ci ci ci ci ñuy ñu muy wax muy waxe affaire yi quoi man moom cinq laa jël bu may ndékki juróomi doom bu may ndékki juróomi doom bu may añ juróomi doom bu may bu may bu may reer bu ko defee ma téel a ah si moo gën a simple quoi au lieu ma koy étaler ci nangami fan ci ay fan yi di ko ci ci ma def ko bu ko defee dans deux ma dóor lépp mu daanu ma gaaw jóg man dox yi bu ko defee <laughs> diine gi nag noonu la boo boo fi yeroo doo attanu la dalay noonu waaw <laughs> waa jooju foog nga ne bu ko bu bu bu maximiser yi jël ko ni gën a gaawee paqueté cinq cinq cinq day gaaw a jóg fii ñaari fan mais après du jóg sax boo mooyul pompier koy jël si comment lay dem <laughs> kon nag mu ne kon illaa galaba ay galabahu diin wa ajaza diine jee koy noot wa ajaza mu lot zalikal mushaddu waajoo jee nga xam ne mooy taral an muqawamati diini ci taxaw mooy mooy résister ak diine ji ci lu ko war a li kasrati turuqi ndax yoonu diine ji dafa yomb waaw ah, boobu lañ yor parce borom bi waxul woon ne mooy subula salam ah yoonu jàmm yi dafa yi jëm yoonu borom bi nga xam ne moom mooy boromu eh, moom mooy. Eh, eh, boroom eh, jàmm te ku jàmm moo la jàmmal waaw dafa bari yow nga ne yow doo ci jël lu la doy quoi ah lépp ngay defandoo wala sax nga jël ci benn mais jëloo ci dose bu tollook yow mais saway doo mën a résister taxaw gi résister teeg moom manoo ko ndax yoon yëpp dafa bari waaw yoon yëpp manoo leen a peek mooy tamit ci nga xam ne dafay taral ci diina ji mooy ci nga xam ne nee na moom lépp lay def waaw waaw xam nga bokk na ci li borom xam-xam yi di wax rahmatullah rek boo bëggee man di naafila guddi da ngay wàññi sa coonoy bëccëg waaw parce que yenn coono yu mag yi gis nga boo ko toggoowee bu guddee moom mënoo julli no da ngay moom waay yow sawaay boo maywul yow moom boo defoon cinq réveil sax fajar ma la fajar boo yeewu waaw yenn façon liggéey yi moom ak yenn yenn coono yi ngay daj loolu àndul ak di yeewu guddi léegi yow nga ne man bëccëg bi je waaw damay kii rek nekk ci jëf yi rek du ma du ma du ma noppale du dara di dugg rek di dem rek léegi nag bu guddee nga ne léegi damaa war a taxaw guddi nag ba di nelaw ba lii di di di jaamu yàlla rek non loolu du demee noonu sawaay boo ko bëggee noonu yi du demee noonu waaw da ngay mujj yow benn sax nga du defati waaw kon li la ciy dimbali ah kasratu tawa taab moom foog nga wàññi <coughs> yi nga xam ne ñoo lay jàppale yenn yi mënoo defadoo yit ne waaye man daal sawaay ba ma déggee ne lii baax na lépp lu baax nga ne danaa ko def waaw bëccëg gi moom ci liggéeyu jàkka ji dinaa ci nekk chantier la nekk temps yii dëgg la nekk ci te defoo ko par équipe laal ci suba ji après nga dem noppale ko ju beneen yoone suba nga ñëwaat mais nga ne da fiy nekk suba ba timis baggee sax fi lañ koy kiiwee très bien léegi nag ba pare nga jóg ne guddi gi yëpp dinaa ko naafila loolu boo moytuwul après finalement benn nga ci du defati waaw ndax moom la naan moo tax mu ne wa ajaza zalika wa ajaza zalika al mushad an muqawamati ad-din li kasrati turuqi ndax bari ay yoonam waaw kon nag yenent waaye saa saa bu ñëwaatee ci xadiis bi loolu al imam moo koy leeral ba léegi in walan yushadda inna ad-dina yusr walan yushadda ad-dina illa ghalaba léegi nag fa saddidu mu ne fa saddidu kon nag seet leen ni mëdd ci jëf yi waaw mooy jëf yi dee leen ci mooy kon dee leen takkoo li mëdd ci jëf yi ak wax yi bañ a nekk ci ëppal aku gàttañu déedéet mooy digg doomu leen ci jëf yi kon fa saddidu wa qaribu mooy bu dee dama ngeen a def la mat def leen lu jege lu mat def leen lu ko jege waaye bu leen ne yoo oh, man daal manu wax ah def lu gën a kii daal moom manuma ko kon nag naa bàyyi déedéet wa qaaribu lu ngeen mën a def ngir jege la gën a mat ci jëf yi te xam ne diñ ko attan tadulal noot dafa waaw wa qaaribu wa abshiru ngeen bége bég leen ci yool bi nga xam ne moom la leen borom bi di yoole bi mu leen di dig ak saxal gi ñu leen di saxal ci jëf ju baax même bu dee ju néew la waaw bég leen bul ne noo man bul ñee naan mun de diw ba ma waroon waroon naa man non yow li la borom bi teg nekk ci waaw comme li ñu waxoon bii wees même lu mu néew néew nga nekk ci loolu day wane ne yaa ngi sax ci yiw borom danga lay saxal ci lu baax waaw kon nag wa absiru ay waay bëgg leen waay waaw mu ngi noonu li leen borom bi teg lay man loo ndax laa yukallifu allahu nafsan illa wus'aha waaw gàllul benn bakkan lu dul rek selon moyen yam nga la mu man la mu ko yaatalal waaw mu ngi noonu mu ne nag wasta'inu bil ghadwati war rawha mu ne nag dee leen dimbalikoo ki di sax ci jaamu yàlla di ko def ci jamono yi nga xam ne dañoo propice jamono yi nga xam ne ci ngeen di gën a saware ci jaamu yàlla moo tax mu ne bil gadwa waa léegi lan mooy al gadwa ah al imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu ne wal gadwatu sayru awwal an-nahar mu ne mooy dog njaal deenu bëccëg gi nga xam ne day fekk nga yeewu nekk en forme jamono jooju yow yan fa man a def comme ay ay ay ay rak'atayil euh, gaawal nga def am nga cawarte am nga quelque foo ko mën a defe même bu dee fa ngay liggéey am nga loo xam ne benn cinq minutes de pause foo xam ne man nga faa julli ñaari rakkaay duha exploiter lool waaw dëmbanaku leen bil ghadwa mooy dox aji tukki bi comme ci kiy tukki dox gi muy dox début bëccëg ji buy tàmbali waaw nga xam ne day nekk en forme mu ne kon nag dee leen dimbalikoo ci jamono yooyu mooy jamono yi nga xam ne il faut savoir saisir la balle au bon waaw fi nga xamante ne il faut savoir profiter des moments propices propices waaw moment yi nga xamante ne ni yay jamono yoo xam ne da cee mën a maximiser say chance loolu lay wax ne fas wasta'inu waaw waaw mooy ci jamono yooyu yow fexe fa kale fa jaamu yàlla joo xam ne tuuti na de waaye saa su ne bu jamono yooyu jotee nga man koo def te du la wàññi dara lool mu ne bil ghadwa kon mu ne kon wasta'inu kon al imam an-Nawawi rahimahullah mu ne sayru awwal war rawha yeneen ma ngay saa saam ne rawha lan mooy rawha mu ne axiru an jeexitalu bëccëg gi dox comme ci tukkikat bi jeexitalu bëccëg gi nga xam ne jamono la joo xamante ni nii bëccëg gaa ngay tàggoo waaw nga bokk ci ñi nga xam ne dañuy tudd borom bi bu bëccëg gi dugg ak buy dem nga am loo fa bàyyi ci jamono yoo xamante ne nii da ngay mën a nekk ci ci cawarte non da ngay mën a nekk ci cawarte kon nag ah profiter leen profiter leen ci jamono yoo yele laa waaw waaw am na nag ñu ne ar-rawha mooy ginnaaw euh, kii euh, euh, al imaam al jawhari rahimahullah dane al ghadwa xam nga en général borom xam na naan mooy dox awwalu nahaar comme li imaam an-Nawawi wax imaam al jawhari rahimahullah tudd nañ ko fan yee dane mooy diggante jullit suba ak fi jant bi di génne waaw nga xam ne foofu boo jullee fajar diggante boobu man ngaa ànd ak cawarte te jamono la joo xam ne air bi day dugg waaw waaw loolu mais loolu kii yëpp loolu mooy ki nga xam ne eskantewul boppam ci ba gi teel naa tëddi ah te gàllul boppam yoo xamante ne day tax eh, sinon bu dee koo xamante ne daa escanté ba ba pare tëdd ay trois heures du matin fajar gi nekk cinq heures du matin xam nga ne waa jooju moom lii ngay wax nii moom moom moom moom xamul xamul réalité bii du ko xam waaw réalité bii nga naan ay walla mooy eh, jamono jooju eh, imam al-Jawhari rahimahullah di wax nii naan diggante boo jullee fajar ak bi jant bi génne ah jamonoy cawar la <laughs> loolu du pour ñëpp de <laughs> loolu mooy foog nga mën a jullit daa war a régler son temps waaw waxtu wu ne am na loo xam ne lu war a def lan moo tax borom bi def ah, ah, inna as-salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta julli daa nekk ci kaw way ngëm yàlla yi waaw loo xam ne da koo farataal ci ñoom defal ko ay déxel ay waxtu bu ko defee nit ki mën a régler waxtoom waaye moo nekk ko jullit daa war a planifier tout heure bii heure dem jàkka la wala heure julli la heure bii heure def lii la heure bii heure def samay sikkar sama digganteeg sama borom heure bii dem doxi mbokk heure bii def lii yu nekk dafa war a kale liggéey outil loo xam ne lu may dunde sutur la ci dimbali ci sama ah sutur la ci sama jaboot man cee dimbali ñu may dimbali yu mel noonu loolu fokk mu am ko war nekk rek benn teg noonu quoi waaw. nekk koo xam ne léppam brouillonné wala moom brouillon kenn affaire yu dara jax lépp jaxasoo jambaajoo non non loolu c'est pas loolu du jullit du jullit loolu mooy jikkoom yi mu war a jikkoo voilà kon nag lii nii al imaam al jawhari yi daf maa bayna salaatil ghada'i wa tulu'i shams ki ko xam mooy ki nga xamante ne moom noppal na boppama ah. tegoowul yoo xamante ni da koy escanté ci bëccëg gi ba bu guddee du ci man dara kooku moom taxul ñuy wax waaw mu ne kanta ar rawxa ah mooy li nga xamante ne mooy diggante après zawal waaw am ne mooy après zawal nga xam ne bu zawal amee ba nga julli tisbaar ba dallu ba pare lépp loo mën a def ci lu alhamdulilah jëfu yiw yu bari gis nañ ci bunt bala ñu génn bi génn ni kasratu turuqi bari li nga xam ne mooy yoono xay al waaw yoonu jiw yi nga tànn ci loo xamante ni foofu moom ngay eh,